waan abi hurayrata radiya allahu taala anhu anna rajulan qaala yaa rasula allah inni uridu an usaafira fa awsinii qaala alayka bitaqwa allahi wattakbiiri ala kulli sharaf falammaa walla arrajulu qaala allahumma twi lahu albaciid wa hawwin alayhi safar rawaahu tirmiziyu rahimahullahu wa qaala hadiisun hasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah moo ndil ñu xadis bi ginnaaw yiñ gisee ci chapitre biñ nekk muy chapitre cent soixante onze di wax ci baabu takbiri takbiril musaafiri idaa sa'ida thanaaya wa shibhaha wa tasbiihihi idaa habata al awdiya wa nahwaha bani mu jeexe suñu gataa bii ñu génn walillahi alhamdu wal gis wal minna gisoon nañ xadiis biñ mujj woon gis moo doon 977 mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa qafala min al-hajji aw al-umrati kullamaa awfaa alaa saniyyatin aw fadfadin kabbara thalathan walillahi alhamdu wal minna wal minna loolu la ñu gisoon mooy xadis boobu eh, tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis neuf cent soixante-dix-huit mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan mu ne waan abi hurayra mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi li sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu anna rajulan anna rajulan dafa am benn waay benn góor goo xam ne benn waay boo xam ne euh, saala non qaala dafa wax ya rasulallah dafa dikkal nawal yàlla li saa sallam ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni uridu an usaafir man de damaa bëgg an usaafira ma daal di tukki damaa bëgg entreprendre damay waajalub tukki damaa bëgg tukki kon nag fa awsini maa ngi lay ñaan yow ndawal yàlla li saa salaam nga dénk ma qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko alayka bi taqwallah maa ngi lay dénk ragal yàlla di teet yàlla di suuraale yàlla ci say dugg ak say génn waaye di seet yàlla ci lépp bay taqoo ak ay ndigalam tay sore ak ay tereem wa takbiir waaye di wax allahu akbar ala kulli sharaf fépp ci sa bi booy dem fépp foo yéeg mu kawe nekkal koo xam ne dangay ngay wax allahu akbar di tudd borom bi tabaraka wa taala ci fépp fu kawe bépp some fa lamma walla waa bi mu génn bi ci yonente way saa saa wane gannaaw ar rajul fa lamma walla rajul bi nga xam ne ci la waa ji wane gannaaw qaala yonente way saa saa ne allahumma twi lahu al ba'id ne allahuma esa eh borom itwi yal na nga ko tënkal waaw lahu ñeel ko albaid lu sori mooy distance bu sori bi mu jëm ci tukki bi yal na nga ko ko tënkal ba ni nga xamante ne dina ko xotti daanaka te du ko yëg te coono ba nga xam ne en général ku ko xotti woon ci dina ko yëg yal na nga ko euh, lemal waaw wa hawwin alayhi safar te yal na nga ko yombalal waaw bépp tartar bu nar a am ci tukki bi yal na nga ko yombalal mu ne xadis bi rawaahu solo na a at-Tirmidi yu daal imaam Abu Isa at-Tirmidi wa qaala ko solo mu ne xadisun lii xadis la xasanun bu wér. léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que moom dong ko solo moom al imaamu at-Tirmidi dañ naan la ki nga xam ne moo ko solo al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullahu taala solo woon na ko ci loo xam ne lu jiitu la woon boo demee ci musnadu radiyallahu ta'ala anhu wa arda daal dina ko fay indi hmm? ah, mu ngi noonu ah. léegi naka noonu al imaamu ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullah alayhi daal na koy indi ci kitaabul jihaad baabu fadlil harsi ah, wa takbiir fi sabiilillah al imaam ibnu Maaja rahmatullahi alayhi indi na ko foofee. alxaras alxaras baabu fadlil xarasi wa takbir fi sabilillah hmm? mooy ki nga xam ne day garder waaw di liggéeyal nit ñi di liggéeyal armée beeg yooyu kooku lay wax kon loolu lépp daa nekk loo xam ne eh, lu ama am lu ama am solo léegi al imaamu kon moom indi na ko ibnu maaja al qazwini yu kon al imaamu ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ñoom ñëpp daal nañ koy solo kon léegi nag mu laaj ana naka la ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala daal di solo al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi koy abwaabu da'awaat an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabun minhum haddathana Muusaa ibnu Abdirrahmaan al-Kindi al-Kuufi muy Muusaa ibnu Abdirrahmaan ibnu Sa'iid ibnu Masruuq ibn Ma'dan ibn al-Marzuban al-Kindi al-Masruqi Abu Isa al-Kufi rahimahullah borom Taqrib at-Tahdhib nee na thiqa qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Zayd ibn Hubab di Zayd ibn Hubab dañuy wax Zayd ibn Hubab yàgg nañ ko gis di wax Zayd ibn al-Hubab ibn Rayyan ñii ne ibn Ruman la ibn al-Husayn at-Tamimi al-Kufi al-Khurasani Abul Husayn rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarani Usaama ibn Zayd mu ne ki ma xabaare man dong mooy Usaama ibn Zayd Usaama ibn Zayd al-Laythi mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'aala an Sa'id al-Maqburi moo ko jëlee ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'aala al-Madani an Abi Hurayrata ah, ñu jëla ko sayna Abu Hurayra ad-Dawsi hafizu sahabati radiyallahu anhum anna rajulan qala ya rasulallahi inni uridu an usafira fa awzini qala fa'ala ko alayka bi taqwallah wat-takbir ala kulli sharaf falamma an falamma an walla ar-rajul fii noonu la ko indi falamma an walla ar-rajul ci Riyad bi dañoo def rek falamma walla ar-rajul falamma an walla ar-rajul qala allahumma twi lahu al-bu'd wa hawwin alayhi safar hada hadithun hasan voilà moo tax imaamu Nawawi mu ne mu ne rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan ah, kon hadith baa ngi nii léegi ginnaaw lii nga xam ne mooy taxrib bi ci gàttal mooy lëkkaale ana ban lëkkaale la am ak suñu buntu bi dañ naan la lëkkaale bi mooy di tudd yàlla ci booy yéeg hmm? moom la fi yonent way saa saam dénk waa ji alayka bi taqwallah dane ko alayka maa ngi lay dénk bi taqwallah waaw muy ah, maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla waaw waaw maa ngi lay dénk ragal yàlla mu ne ko bokk ci lim ko dénk ndax solom gu mu am koo xam ne dafa ñëw dikkal yonent bay saar salaam nday saar ne ko damay bëgg a voyage de yoneen saa salaam damaa bëggoon nag nga dénk ma rek ay kàddu waaw yoo xamante ne moom laay làmboo ci sama voyage bi waaw yoneen saa salaam ne ko alayka bi taqwallah maa ngi lay dénk ragal yàlla waaw loolu moom yàgg nañ cee taxaw taxul a jóg buntu bi taxul imaam indi ko fi mooy wasiyatullahi lil awwalina wal axirin mooy dénkaane bi nga xam ne moom la yàlla dénk ñi nga xam ne ñooy ñu jiitu ñi ak ñu mujj ñi waaw moom la borom bi dénk ñu jiitu ñi ak ñu mujj yi comme ni nga xamante ne euh, euh, moom la ko waxe yonent bi alayhi salatu wassalam bim ne ko euh, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana allahu ghaniyan hamida ca suratu nisa mu ne wa laqad wassayna alladhina utul kitab waaw dëgg-dëgg daal di woon nañuy dénk ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere min qablikum lu leen jiitoon wa iyyakum an yéen an ittaqullah lan laa leen dénkoon mooy na ngeen di teet seen boroom leneen teet yàlla ci seeni mbir waaw wa in takfuru bu ngeen lankee nag weddi suul jëf fa inna lillahi yëg leen bu ngeen yaakaaree ne seen jaamu yàlla gi daa yokk yàlla wala seen ñàkk koo def da koo wàññi mooy yéen a ngi tromper di nax seen bopp fa inna bu ngeen lankee fa inna lillahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala ma fi samawati li nekk ci asamaan yëpp wa ma fi larda gi nekk ci suufi wa kaana allahu te borom bi nekk na te dañu di nekk xaniyan ku woomal xamidaa ku sant kon alayka waaw mu ne ko maa ngi lay dénk ragal yàlla ba pare mu teg ci wa takbiiri ala kulli sharaf waaw ndax ki ragal yàlla mooy mën a def takbiir mooy mën a def allahu akbar yi waaw muxlisan koo xam ne ku sellal ci xolam kon wa takbiir mu dénk ko muy kabbaar ala kulli sharaf saa bu ñu yéegee fu kawe kon loolu day wane amuk solo ak sopp koo xam ne moom lañ sopp lii moo tax mooy lëkkaale ma bunt bi léegi nag ba pare mu layaanal ko ne bi bi waa ji wan ko ginnaaw mu ne allahumma tuwilahul ba al al ba'id mu ne allahumma eesa eh, borom etwi am na ci yoo xam ne izwi waaw allahumma izwi ci riwaaya imaamu ahmad yi allahumma izwi lahul ard wa hawwin alayhi as bi nga xam ne moom la jële ci rawx moom ahmad mu jëla ko ci Usaama ibn Zayd mi ngi cinquante Sa'iid al-Maqburi an Abi Hurayra radiyallahu anhu mu ne jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuridu safaran fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam awsinii qaala uusiika bi taqwallah wat-takbiiri ala kulli sharaf falammaa walla ar-rajul qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma zwi lahu al-ard wa hawwin alayhi as-safar mooy étuwi rek mooy nga lemal ko distance yi waaw ba pare nga daal di koy woyofal li nga xam ne mooy tukki bi kon loolu ba léegi loolu lépp nga gis eh, day dugg ak suñu eh, buntu bañ jóge woon di ñaan eh, allahumma hawwin mu yombalal ñu safarana hada suñu tukki bii nga xam ne moom lañuy ñuy no non seulement yeneen saa saa da koo jàngale doon ko def waaye tamit doon ko ñaanal saxaabaam yi nga xamante ne nii moom bi mu ñëwee. daal di koy laaj bi muy wane gannaaw dem mu ñaanal ko lii loolu dañ ci xame ne kon nit ñaan ko ñaanal ko ala zahril ghaybi loolu lu baax a baax lu ne saa wax na ci ay ngëneel yu baax a baax waaw amul kenn koo xam ne day ñaanal mbokkam ala zahril ghaybi ci loo xamante ne dafa fàddu mooy moom yëgu ko nga ñaanal ko lu dul ne am na malaaka bu yàlla tàggat bu naan amiin wala ka mislu naan amiin waaye te tamit am nga. lu mel ni li nga xam ne moom nga ñaanal sa mbokk mi allahu akbar kon yonent way saa ñaanal ko bi mu ko wonee gannaaw ne allahumma twi lahul ba'id na nga ko hmm, eh, eh, daldi yombalal non eh, lemal al al ba'id ci riwaay imaamu Tirmidhi bi itwi lahul bu'd la même chose so riwaay bi yàlla na bu mu ko yëg wa hawwin alayhi safar kon ginnaaw lii kanta wàllu wële beneen luñ ci jànge mooy waa ji bi mu ñëwee dane yoneen saa saam kan man damaa bëgg a tukki fa aw si nii maa ngi ñaan nga daal di may dénk loolu côté boobu gisoon nañu ko boo fàttale ko ci bunt bi nga xamante ne moo doon baabu wa saahibi wasiyatihi inda firaaqihi li safarin wa ghayrihi wa du'a lahu wa talabu du'a minhu gisoon nañ ko waa yi nga xamante ne nii dafa ñëw na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu daal di koy eh, ñaanal mooy hadith sept cent lañ ko gisoon hmm? yaa vayi boo batle ko hadith <laughs> eh? sept cent dix-sept lañ gisoon hadith boobu te solo woon moo doon Seydina Anas muy chapitre chapitre quatre-vingt-seize la woon hadith wa an Anas radiyallahu anhu qaala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah inni uridu safaran fazawwidni fa qaala zawadaka allahu taqwa qaala zidni qaala wa ghafara dhanba qaala zidni qaala wa yassara laka alxayra haythuma kunta rawahu at-Tirmidhi wa qaala hadithun hasan rahimahullah foofu lañ ko gisoon mu ne benn Seydina Anas mu ne benn waaye daa dikkal yoneen saa salaam ko gis comme sa hadiisu Seydina Abu Hurayra bi mooy loolu dañ ciy jànge ne mooy e, bëgg voyage yi ñëw wax ko nit ku baax loolu laa doon wax nëbbu yu metti yi loolu moom du diine waaw nëbbu yooyu sinon waa ji bu ñëwoon wax ko yeneen saa saam yeneen saa saam dina ko ne tee ngaa bañ a wax fa nga jëm rek waaw ndax nit ñi buñ la xamalee moo tax nettali yooyu ñettali naan ay sëriñ diw bu ma soona tukki moom day dem ba euh, dëkk bi daal di taxaw ba nit ñi jàpp ne àgg na ba léegi moom mu ne léegi nag baax na nañ dem bu ko defee nit ñi ne àgg na déedéet yooyu yooyu yëpp ay nettali la yoo xam ne man ñi koy nettali sax bon loolu euh, jarul di nettali ginnaaw bi ñu xamee yii ko wax waaw ndax waa ji daa ñëw leen saa salaam maa ngi dem <laughs> damaa bëgg a tukki te gis nañ hadith Seydina Anas bi ak ñii voilà waa moo tax ñu yàgg laa wax ne yeneen saa salaam bu doon ne da doon tukki daal di wane ne feneen la jëm ndeke feneen la jëm lool ci xare la woon ndax noon bi la doon bañ mu yëg fa jëm taal xarbu xadaa xudaa xudaa xidaa voilà loolu moo tax quoi loolu mooy ay pexe la. te bu luñ xamee boo mayul doo fa àgg noon bi la embuscade kon waa ji dafa ko ah yeneen ne ko man de damay waa dama bëgg a kon nag yàlla doo damaa bëggoon fa zawit nii nga utal ma zaad waaw waaw approvisionné approvisionné ma waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma waaw waaw ah, xanaa borom bi nee xayru zaadi taqwa ah. waaw li gën ci li nga xam ne mooy yóbbal bu bu bu jamono yóbbu mooy ragal yàlla yeneen saa salaam ne ko nag eh, zawadaka allahu taqwa yal na la borom bi yokk li nga xam ne mooy ragal yàlla mooy di teet yàlla di suuraale yàlla ci sa lépp qaala zidni waa ji na ko ay yeneen tubaab yi saa saam neex na ba pare waaye dolli ma waxa mu yeneen saa ne ko ghafara lan bak yal na borom bi jéggal suturaal la say bàkkaar xaala mu ko way way yonent bi alayhi salaatu wassalaam way dollil way xaala mu ne ko way sarakal xayra xayrama kunt te yasala yàlla yombal yiw foo mën a jublu allah kon côté boobu gisoon nañ ci moo tax waa lii mu wax nii ci hadith sayna Abu Hurayra bi neuf cent soixante-dix-huit ne ya rasulallah inni uridu safaran fa awsini mu ne ko qaala sallallahu alayhi wa sallam alayka bi taqwallah loolu taxawoon nañ ci boobee boo delloo fef lépp loo xam ne moom waroon nañ ko cee wax waxoon nañ ko foofale wallahu taala alam dañ ci xame tamit nit ku ñu yaakaar giiw ak mbaax ngay tukki nga ñëw wax ko ko ngir mu ñaanal la ngir tamit sàkku ci moom li nga xam ndinkaane loolu mooy sunnaay yonent bi alayhi salaam bu ñu ko nee na waaw waa tax ma ne la yenn nëbbu yu metti yi jekki ndaw nit ñu baax ñëpp dañuy jékki rek ne dem nga <laughs> waaw loolu nag <laughs> nekkul woon <laughs> sunnaay nit ñu baax ñu nekkul sunnaay yonent <coughs> alayhi salaatu wassalaam boo mënula dajale ñëpp mais nga am ñenn ñoo xam ne wala kenn koo xam ne dina dem euh, wax ko ko waaw mu ñaanal la dénk la loo xam ne dina am solo moo tax keroog ma ne bi imaam bi ñuy juum naan yéen imaamu Nawawi bi mu doon wax <laughs> euh, naan euh, bu ko defee waa ji an yuusiya ma njëkkoon an yuusa ah mooy mu dénkaane waaye loolu même bu dee dama juumoon début bi mais c'est la même fii mooy naka la nit di ñëwee di la dénk ah, ngay voyage ñu lay dénk xam nga loolu mooy nga ñëw mooy kooku nëbbu waaye di la dénk yow nga naan waaj ni moom eh, ci ba dee mu ñuy wax ñu naan dañuy ñee di kii yu ñuy wax ñu naan dañuy dénk waaw yow yaay yées waaw kooku de da ko waroon a ñaanal waaw te bu ko fàtte mukk te bu ko fàtte mukk waaw waaye day wax te waxi caaxaankat yooyu wallahu a'lam